an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi s-saalis ashar الثاني عشر عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumuati wa ziyaadatu talaatati ayyaam wa man massa alxasaa faqad lagaa rawaahu muslim rahimahullah kon alimaamu nawawiyu rahimahullahu taala ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bii ñu génn walillaahil alhamdu wal minna hadith numéro onze bi euh, bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam di wax mu jëli ko ci mawlaana Abu Hurayra ba léegi laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna fi shajaratin qata'aha min zahri tariiq ba nit jeexe te gis na koy jàllar bi ko ca biir aljana tey euh, ak riwaay yeneen yi nga xam ne ñoo ci ñëwoon marra rajulun bi ghusni shajaratin ala zahri tariiq ak baynama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin ala tariq tey ñu war a jël xadis bii di assaani ashar ci garab gii nga xam ne moom lañu imaam di présenté ci nitu ñu sell ñi ja'alana allah wa iyyakum minhum wa radiyallahu anhum muy garab gii di ñu leeral ci biir toolu nit ñu sell ji kenn yoonu yiw yi dañoo bari muy assaani ashar ñaar ak fukk muy fukk ak ñaar di numéro douze waaye dañ tàmbalee téere bi mooy xadis numéro cent vingt huit téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett mu ne anhu mu ngi koy jële ci saxaaba bi ñu jële woon xadis yi ñu romboon yépp muy saydna abu hurayra ad-dawsi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wax ne man tawadda képp koo xam ne dafa jàpp fa ahsana al wudu'a mu taaral rafetal njàppam summa ginnaaw ga atal jumu'ata mu daldi dikke la nga xamante ne mooy ajjuma ja mooy la mooy julli ajjuma ji julli wax yi ñuy julli waxtu ajjuma fastamaa ba mu ñëwee nag fastamaa amu déglu am ansata mu xerewlu waaw di déglu imam li tax xerewlu cellantu ghufira lahu kooku di dinañu ko jéggal maa baynahu digganteem wa baynal jumaa ak àjjuma bay ñëw waaw wa ziyaadatu ñu yokkal ko ci sax salaasa ci ayyaam dinañ ko ci yokkal ñetti yeneen fan yoo xam ne dañ ko koy jéggal ay bàkkaaram mu ne waaye waman massal xasa képp koo xam ne day laal doj yu ndaw xeer yu ndaw yi yu sew yi nekk ci jàkka ji di ci fo faqad kooku laxaa kooku indi fi ak yëgëri def na fi lu jaaduwul waaw def na loo xamante ne nii lu rot la jëf ju rot la jëf lu joo xam ne da waru ko woon a jëf mu ne moom al imaam rahimahullahu taala mu ne nag rawaahu mu ne mu def bu defee lool rek ah faqad laxaa mu ne rawaahu xadiis bi soloo na ko euh, euh, muslim muy al imaamu muslim rahimahullahu taala. Euh, mais moom rek solo ko al imaamu Abu Dawud ak al imaam Ahmad imaam at-Tirmidhi ak Ibnu Maaja daal dinañ koy solo rahmatullahi ala al-jamii. léegi hadith bii nii nañ ci taxaw tuuti nañ wax yenn yi ba pare dooru ñëw ci am masala boo xam ne mën nañoo jëlal tuuti insha allah. comme li al imaamu Nawawi rahimahullah bi muy sharh hadis bi ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi alayhima mu ne dañ ciy jànge istihbaabu tahsin al wudu mooy dañoo sopp bu ñu sopp nit ki buy jàpp mu defe ko na mu gën a rafet mu ne léegi laaj bi mooy ah waaw na mu gën a rafete mooy lan mu ne wa maana ihsaanuhu al ityaanu bihi salaasan salaasan waaw mooy dëkke ko dëkke njàpp li nam gën a koy nante ma saa doon defe nam gën a mate mooy di jàpp ñett ñett waaw di raxas cër yi ñett ñett wa dalkul a'daa ak di jonju mooy di laalale loxoom ci cër yi comme na ko yonente mi alay saatu salaam mu ne wa italatul ghurra wa tahjil loolu nag <laughs> beneen mbir la <laughs> imam an-Nawawi parce que Shafi'i yi mooy guddal gi ngay guddal al ghurra pell gi wa tahjil parce que euh, euh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa solo xadiis bu nekk saxiixayn bi yonent lay saar saam doon wax naan inna ummati ya'tuuna wala yud'awna yawma alqiyaamati ghurran muhajjaliina min athari alwudu' faman istataa'a minkum an yutiila ghurratahu falyaf'al mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam de nee na inna ummati dëgg-dëgg samaw xeet yud'awna wala ya'tuuna dañuy ñëw wala dañ leen di woo yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba ghurran ñu nekk ñu pell weex muhajjaliina nekk ñoo xamante ne nii. mooy seen euh, min asaril wudu ca jeexitalu li nga xam ne mooy njàpp ga fépp foo xam ne moom lañ doon raxas buñ doon jàpp day weex tàll ñu ràññee leen ci biir ab baynal xalaa'iq ci biir mbindeef yi waaw mu ne nag faman istata'a képp koo xam ne man na an yuti mu guddal ghurratahu mooy pellam goo gële bërëb yooyu nga xam ne moom lay raxas tax muy weex ëllëg bu ko mënee guddal mooy mu raxas ba mu ba mu dépassé foofu fal yafal na ko def loolu nag boroom xam-xam yi dañ cee wute ku mel ni Shafi'i yi nii rahmatullah alayhi comme nii ko Imaam an-Nawawi waxe ñoom dañoo jàpp ne loolu noonu yonent bi alayhi salaam a ko wax wax jooju parce que te ne ku ma ne fa man ko minkum an la mu guddal te loolu tekkiwul dara lu dul mooy ñoom niñ ko surtout ñi jàpp loolu que mooy da ngay raxas lu gën a gudd comme buñ ne da ngay raxas ba ci coonc bi ah sa loxo yi. commencé sa baaraam ba ci conc bi nga raxas ba ca mbagg ya par exemple comme euh, Seydina Abu Hurayra mi set mi nettali xadiis bi mi nga xam ne noonee la ko taalibe bi gisee mu def loolee hmm, di raxas ba ni nga xamante ne nii moom la raxasee ba ci abat yi mooy ci ci poqataani raxas ba foofu te da doon jàpp eh, mu ne ko waaw taalibe bi ne ko mais Seydina Abu Hurayra mais lii mooy jàppug lan mu ne ko ah yéen yéen a ngi fii yéenu banu Farrukh bu ma xamoon ne yéen a ngi fi da doon ma ko woon def waaye sami'tu xalili abul qasim dégg naa sama xarit ba abul qasim yaqulu muy wax sallallahu alayhi wa sallam ah, inna ummati yud'awna yawma al-qiyamati mu muhajjalina min athari al-wudu waaw mu ne loolu la loolu moo tax léegi nag ñoom ñu jàpp ne parce que daa di yonent sallallahu alayhi wa sallam ne eh, ah sama xedd lañ leen di woo dañuy ñëw yawmal qiyam lii na mooy ñoo xam ne dañuy pel la ah te jeexitalu seen jàpp la day weex waaw léegi nag loolu est-ce que léegi faman istata'a képp ku man ci yéen mu guddal loolee raxas ko mu gën a mu mu dépassé foofu ngir lépp bi gën a leer rek est-ce que loolu Seydina Abu Hurayra ko wax waa jumhur dañ ne ah kay moo ko wax mudraj la mooy lu ñu yokk la ci xadiis bi bokkul woon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax te loolu ñu bari ci jamaahiirul muhaddisiin loolu lañ jàpp. waaw moo tax mooy njiiru oh, Shafi'i kii Hanbali kii uh, Maliki yeeg Hanafi yeeg ñooñu dañoo jàpp ne rahmatullah alayhim que ne loolu noonu déedéet kenn du jàpp di def loolu déedéet kuy jàpp fii Alquran wax ne raxas leen seen loxo yi ilal marafiqi ci mirfaqayni ci ci conc yi foofu nga yem waaw kuy raxas sa tànk tamit ilal ka'bay ilal uh, ci dojoor yi la wax waaw. na ko raxas ba ci dojjoor yi foofu la ba ko continuer di dem ba ci ba ci ba ci ba ci yeel bi di raxas foofu déedéet waaw léegi sauf que Shafi'i yi rahmatullah ñoom dégguwuñu ko noonu ak ñi ànd ak ñoom ci loolu ñoom dañoo jàpp ne non non non loolu yonent balay saa saama ko du mut rek fenn Seydina Abu Hurayra loolu noonu yonent balay saa saama fu wute la même bu dee ne li gën a dëgër insha allahu taala mooy li yoonu Maliki yi rahmatullah ak ñi ànd ñoom wax. que ne loolu mudraj la parce que hadith biñ la wax sànq Seydina Abu Hurayra da koy wane parce que taalibe bu doon nañ jàpp loolu lu ñu xam la doonu loon étonawul doonu loon jaaxle le fait que mu gis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu di jàppe noonu jàpp goo xam ne raxas loxo yi ba dem ba ci pokataan yi loolu bu doon ne c'est nit ñi dañ gis nañ ko nit ñi di ko def saxaaba yeeg te moom ñoom day taalibe saxaaba yi lañ woon konoonte kon loolu du ñu ko gis di di jaaxle li tax mu jaaxle mooy ah lii de mu ngi ko dóor a gis waaw te yàgg naa jàpp ay saxaaba yu jàpp te tamit ñi nga xam ne ñoo nettali jàpp yonent bi alayhi salaam saxaaba yi nga xam ne ñooy ñoom Seydina Usmaan Seydina Ali ibn Abi Taalib Abdullah ibn Zayd ibn euh, al-Maazini rahimahu radiyallahu anhum ñoom ñëpp amul kenn koo xamante ne nii euh, ar-Rubayya bint Muawwiz amul kenn koo xam ne dana yonent bi alayhi salaam daa raxas ba ci mbagg yi wala dafa dépassé fi nga xamante ni nii moom la euh, moom la doon raxas d'habitude en plus yonent bay saa saam daa wax ci xadiis bële ne faman zaada ah faqad ta'adda faqad ta'adda wa zalama faman aada faman zaada faqad ta'adda wa zalama képp koo xam ne yokku na ci njàpp gi kooku ah dépassé na jalgati na dépassé na fi ñu ko yem loo woon kanta euh, ziyaadatu aw naqasa loolu noonu wérul voilà lii wér mooy faman zaada léegi ci gàttal daal il ko léegi di nga xam lu tax kon imaamu Nawawi rahimahullah ne ci rafetal njàpp googu ak bokk na ci <laughs> mooy itaalatul ghurba <laughs> wa tahjil ak pell ga waaw yokku booy raxas la ngay raxas mu gina bu ko defee wa tahjil muy gën a pell loolu nag dañ naan loolu insha allahu taala loolu bokku ci déedéet te alquran bi muy wax gaaya wamsahu na ngeen wax yaa ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq waaw ba ci cont yi foofu la wax bu doon dañ koy dépassé te ilaa bu nee ilaa mooy foofu ala lil gaaya fa la mbir mi di yam ma boo doo ko dépassé dëgg la li nga laal tuuti ci kaw ngir maa laa yatimmul waajibu illa bihi fa huwa waajib booy xas sa cont bi ni nga laalaale ci kaw tuuti ndax lan ndax lépp loo xamante ne du war ludut la war doo ko mën a def ludul nga laalaale leneen loolu da koy day waraare nga laalaale ko waaw sinon bu dee da ngay yow bëgg ca frontière u conco ba rek loolu amaana man nga koo bañ a kii euh, man na man na bañ a tooy lépp waaw mais kanta lii ko Shafi'i yooyu rahmatullah alayhi jàtte noonu moo tax euh, euh, dañu naan al imam li nga xam ne mooy tahsinul wudu italatul ghurra insha allah li gën a dëgër bokk ci voilà bokk ci mooy da ngay jàppe ñetti ñett dëgg la moo gën a mat ndax yeneen tubaab ay sàttan jàpp na comme ni Mawlana Ibn euh, Abbas radiyallahu anhuma wax ci xadiis bi nekk saxiix yi yeneen tubaab ay sàttan jàpp na alhamdulillah benn benn jàpp na ñaar ñaar jàpp na ñetti ñett voilà li nga xam ne nag moom la saxoo woon di ko def moom la ëppoon lu muy def mooy ñetti ñett te mooy li gën a mat kon lu mooy loolu moo tax al imaamu Nawawi ne. Hmm, wa maana ihsaanu al ityaanu bihi salaasan salaasan wa dalkul a'daa'i mooy di jaarale sa loxo ca la ngay raxas waaw même bu dee ci biir raxas est-ce que raxas il faut euh, à chaque fois nit ki buy raxas liñ naan raxas da cee war a jaarale loxo wala sotti kefe doy na loolu Maliki rahmatullah ñoo ne fokk loxo jaar ci. waaw waaye yonent fay saa saam dañuy gis ne ñu nettali woon kii yoon bi noonu lañ ko doon defee même bu dee ne ci maanaa lu xamoon. raxas obligé wul que ne loxo da ciy jaar voilà kon nag mais wa dalkul a'dha'i ndax lan ngir dox mi mën a àgg foofale ca euh, cër ya mu ne kon wa italatul ghurra wa tahjil loolu nee nañ la insha allah bokkul ci tahsin ji euh, li gën a dëgër mu ne wa taqdimul mayaamini ak commencé li nga xam ne mooy ndejoor yi ndax euh, li sayyidatu Aisha wax radiyallahu anha wa ardaaha mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi ah, wa tuhurihi wa fi ashyaa'ihi kulli mu ne yonent bi alayhi salaam dafa soppoon lool xadiis mun saxiixayni soppoon bëggoon lool di tàmbalee ndejoor ah. moo tax beneen bi fii ak ah, fii eh, ci mbirum yëpp après mu commencé di wax fii tana'ulihi bu doon sol daal la day tàmbalee ndejoor waaye wa tarajjulihi bu doon peñewu tamit day commencé wàll wi nga xam ne moo féete ndejoor waaye wa tuhurihi ak ci ak tuhurihi ak bu nga doon jàpp wa tuhurihi di damma bi wa tuhuri ak jàppam da doon tàmbalee li nga xam ne mooy ndejoor moo tax ci naa sayna Abu ra mu ne ila tawaddatum bu ngeen jàppee fabda'u bi mayaminikum na ngeen tàmbalee seen ndejoor kon nag mu ngi noonu le loolu moo tax tamit bokk na ci tahsin gi li gën a matal gën a rafetal mooy nga tàmbalee na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon defee mooy jiital wàll yi nga xam ne wàll ndejoor la ci wàll yi nga xam ne càmmoñ la ba mu des ci ay wàll yoo xam ne jarul loolu amul jiital comme booy door a tàmbale di raxas say tenk loolu amul ne damay raxas sama sama sama sama ndejoor bi door a raxas tànk bi beneen tenk euh, càmmoñ bi non ñoom ndax ñoom ngay defandoo boo leen raxas boo jëlee ndox mi sotti ko ci ndejoor bi euh, yow ñaar yëpp ngay raxasandoo waaw booy masaa tamit sa bopp sa tooyal sa loxo da ngay teg ci sa commencé sa jubbu bi fi muy commencé sa fi karaw commencé ci sa jëbi noonu di yéeg loolu moom amul nga naan ndejoor bi laa njëkk def après càmmoñ bi non ñoom ngay yóbboondoo summa raja'a bihima euh, day yóbbu mbir mi ila qafaahu summa raja'a bihima ila al makan alladhi bada'a minhu voilà comme ni sayyidina Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu wax da ngay commencé ci kanam dellu ba ci doq gi nu karaw gi gudd gudd gudd yow ci ndox gi la waaw même bu dee day lang bi fa ci suuf kenn waxu la dangay ngay kii wàcce sa loxo ba ba ci suuf parce que sa karaw gi daa gudd déedéet ndox gi kese nga delloowaat ba fi nga ko jële woon kooku masaana voilà léegi loolu amul ndejoor ak ci waaye bu dee par exemple raxas euh, te euh, loxo yi bi nga xam ne mooy farata nga xam da ngay raxas jóge ci sa baaraam jëm ci sa conc foofu ankay foofu bu ndejoor bi ngay tàmbalee après dem ci bu bi waaw booy booy masaa sa nopp yi tamit di ko defaale ba nga masaawee sa bopp loolu yi amul ndeyjoor ak càmmoñ ndax ñoom ngay defan loolu dugal sa euh, summa adxala isba'ayhi as-sabbahatayni <coughs> ala euh, euh, fi udunayhi wa masaha bi ibhamayhi ala zahiri udunayhi voilà comme ni ko al imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala sorowe que ne yonent bale saa saa buy masaa day doon masaa bopp bi bu paree jël baaraam yi mooy yi nga xam ne moom booy booy xuloo moo tax as-sabbaaha as-sabbaaba la <laughs> araab yi doon wax mais as-sabbaaha bi ngay sàbbaal booy booy booy julli hein ñaar yooyu ngay jël dugalandoo ko ci sa paxu bakkan yi paxu <laughs> nopp yi ah, fay bakkan <laughs> paxu nopp yi après nag wërale ko ci paxu bakkan bi ba paxu nopp yi gis nga niñ kii ngay wërale ko ci boo paree bala nga ko teggi nga jël sa baaraamu déey bi mooy puus yi hmm? bu mooy bi nga xam ne dafa gàtt mais yaatu rëy gina rëy yeneen yëpp nga def ko ca gannaawu nopp ba daal di koy masaa soit nga jóge ci kaw wàcc ci wala nga jóge ci suuf jëm ci kaw ba ànd ñoom ñaar ñëpp nga yëkkati dal eh, ñaari loxo yi voilà mu ngi noonu boobu amul ndeyjoor ak càmmoñ mais booy raxas sa tànk loolu am na ndijoor ak càmmoñ parce que tànk tànku ndijoor bi ngay tàmbalee lii lépp ci ihsan lii yonent baay bi wax naan man tawadda fa ahsana al-wudu ko yonent loolu moo tax jàng fiqh bi gën mooy nga jaare ko ci xadiis yu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw même bu dee ci mutuun yi nga jëw mooy matnu yooyu nga koy leerale di ko jaare ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak alquran loolu mooy li gën waaw nii saxaaba yi doon def nga xam ne bu ñu leen ñëwee laaj leen kayfa kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yatawadda nan la doon jàppe ñu wane ne lii sayyidina Usman ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam tawadda nahwa wudu'i hada gis naa yonent salaam daal di jàpp comme sama jàpp gi Seydina Ali ibn Abi Talib jàpp ba pare wan leen laaj ndox xaaru sax ñu koy wan nit ñi ni ñuy jàpp ba pare mu ne man sarrahu an yanzura ila wudu'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa hadha Allah Seydina Ali asadullah al-Ghalibi radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne man sarrahu waaw wane jàppal yonent bi salaam ba ne képp koo xamante ne sopp na fële ca Kuufa gis njàppul yonent bi alayhi salaatu salaam mooy lii ma def doon kon nag mu ngi noonu Seydina Abdallah koo laaj wan ñu naka la yonent jàppe mu def njàpp yonent bi alayhi salaatu mooy loolu nag nga ñëw xool xadiis yooyu li ñu wax di ko appliquer nga xam ne mooy jàpp yow da ngay teewlu comme si yonent bi saa saam ngay gis muy def ngay def xam nga ne kooku moo gën a rëy ay daraja foofu ki nga xam ne danaan moom saa si ne naan ah boroom ah, borom dàngam ba mat na ba lii la wax mat na ba lii la xam nga ne ki naan mat na bi lii la wax ak ki naan rasulullah lii la def mel ni maa ngi koy gis ñaar ñoom xam nga ne sore nañu waaw même bu dee a baax waaw bii wa gën fuuf waaw mooy mat na bi koy jaare mais yem ci matn bi noonu kese mooy texte brut yi nga xam ne dañ ci wàllu euh, mazhab yi dañuy jël tënk mazhab bi wala seeni avis lii lañ wax ci lii nii lañ koy defee après jàll léeg-léeg sax surtout bu dee ngiru Maliki rahmatullah yu bari lu ñu la wax sax benn dalil duñ la wax ay li hadith rasulillah li li aaya non ñoom dañuy ñëw rek di wax lii nii nii wax nii wala qaala Malik wala qaala nangam wala ñëw rek di def noonu dind affaire yi noonu ndax dañu naan lii c'est pour tënk léegi nag kii ñëw di ko jàng wala di ko jàngale moom war naa xam xadiis yi ba mu koy leeral moom na jaar ci xadiis yi leeral loolu mas lu déport waaw te tamit mu neex a tënk neex a jàpp boo ko jàppee yow mooy da lay may yooyu yépp nga xam ko waaw loolu la mais teguñ ko fi rek ne léegi yow ci lii nga yem léegi xadiis yi yéen bu leen ci bàyyi xel déedéet loolu kenn waxu ko waaw kon lii lépp nag ci rafetal la bokk waaw ba pare beek bokk na ci al imaam mu ne wal ityaanu bi sunanihi al mashhuura waaw indi ci sunnaay njàpp yi nga xam ne dafa siiw te lépp ñu toxale ko ci yonent bi saa saa loolu boo ci bëggee kii mooy ci xadiis ngay jaar rek boo xamee xadiis boo jëlee xadiis Seydina Usmaan radiyallahu anhu Seydina Ali Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Aasim jeex na yow xam nga ne yonent bi saa saa di jàppe sunna yeeg farata yeeg lépp ak niñ koy defee mu ngi ci biir jeex xam nan la ñuy defe madmada ak al istinshaq al istinsaar nan la ko doon defe waaye nan la doon raxasi xar kanamam est ce que benn loxo comme ni ko ñu bari defe noonu la ko doon defe ah mooy tànk ndox sott wala sotti ndox wala ubbi robinet bi jël sa benn tenq kese raxas sa xar kanam est ce que yonent bi saa saam noonu la doon def déedéet Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nettali nañ ci xadiis bu ne Sahih Imam Bukhari kenn yonent bi saa salaam da doon tànk ndox danoon doon def ndox mi ci. tenqam bu ndejoor sotti jël so am lu mu ci sotti ci tenku càmmoñam ñaari loxo yi noonu lay boole raxas xar kanamam bi voilà nga xam loolu xam ne lii dafa am gëneel parce que nii la ko nant bale saa saa am doon def yooyu yëpp nga dikkee ko noonu waaw loolu yooyu dafa am solo waaw mooy dikke yooyu yii yëpp nag mooy al ihsaan mooy rafetal man tawadda ak ku jàpp waaw fa ahsanal wudu mu rafetal li nga xamante ne mooy njàpp ga voilà tawadda nag mooy lan waaw nañ àggale ahsanal wudu d'abord kon mu ngi nii kon euh, euh, tawadda tawadda mooy yonent bi sallallahu alayhi nii la doon jàppe ci gàttal comme ñun ñëw ci xadiisu Seydina Usmaan bi nga xam ne moo ci gën a matale dañ koy booleeg xadiis Seydina Ali beeg Seydina Abdallah ibn Zayd radiyallahu anhum kenn yonent bi sallallahu alayhi wasallam da day bu tàmbalee Eh, wax bismillah dañ koo sopp même bu nee na xadiis bi koy wax idaa tawaddatum ah ne bu ngeen di kii eh, kii que bu ngeen di jàpp dee leen wax bismillah même bu dee ne loolu noonu ne bu dee da ngeen di jàpp nangeen wax bismillah moom yonent bi alayhi salaatu salaam loolu noonu même bu dee xadiis bi wérul loolu mooy li gën a waaw que ne loolu dafa nekk ci lu ñu sopp waaw te loolu mooy li muy gën a leere sax mooy eh, li nga xamante ne nii mooy eh, yéene voilà comme li nga xam ne noonu xam nga ku mel ni zahiriyya yi ak hanbali yi dañ jàpp ne loolu lenn ci ñoom que ne loolu farata la waaw ak al imam ishaq léegi nag ñu wuute ci seen biir ibn Rahowi rahmatullah alayhi léegi mais ku ko fàtte wala ku ko bàyyi ah, lan mooy problème loolu beneen affaire la mais mooy comme dañuy wax rek li nga xamante ni moo gën a kii mooy nit ki danaan bismillah waaw ndax xadiis yi bari na yu koy wax te yonent bi alayhi salaam gis nañ ci leneen même bu dee xadiis bi naan kullu amrin di baal hmm? bépp mbir moo xamante ne mu am solo la nga xam ne tàmbale wuñ ko bismillah loolu oh, day dog lu dog lay doon loolu xadiis boobu dëgërul xadiis boobu noonu dëgërul waaye gis gi ñu xam ne eh, ci xadiis Seydina Anas bi nekk saxiix yi bi nga xam ne yonent bi alayhi salaam dañu demoon ci xare voilà après ndox ñàkkoon ba yonent bi alayhi salaam euh, bon borom bi def mu euh, génne ndox ut ndox moo xam ne mu tuuti la woon mu baril ko bim naan saxaaba yi ne leen tawaddu bismillah jàpp leen ah te ngeen koy jaare ci turu yàlla loolu lépp mën nañ ci euh, sukkandiku waaye kanta hadith biñ la wax léegi ak ak laa wudu aliman lam yadhkur ismallah alayhi yooyu noonu dëgëruñ hadith al imaamu Ahmad ak ñoom imaam Abu Dawud daal di solo ak imaam Ibn Maaja seen sanad seen sala dëgëru voilà waaye bu ñu baree yooyu yëpp euh, euh, man na nekk loo xam ne daal sopp nañu ki nga xamante ne da buy tàmbali di jàpp danaan bismillah léegi bu nee bismillah bu dee robinet la tiim wala euh, bool bu mu teg wala satala bu dee satala day yoor ndox mi jàpp ndox mi sotti ci loxo ndejooram après sotti ci beneen bi tenq yi daal di raxas tenq yi waaw raxas leen ñetti yoon waaw ndax yonent mi alayhi salaatu salaam loolu ci sunna yi la bokk ila tay ida stayqada ahadukum min nawmi fala yaghmisanna yadahu fi al-inaa'i hatta yaghsilaha yaghsilahuma thalatha aw yaghsilaha thalatha fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu yonent mi alayhi salaatu salaam ne bu kenn yeewoo min nawmi fala yaghmis yadahu fil ina bu mu jël loxo mi rek na ko bu dee am ndab la yor bu ndox mi nekk ndoxal jàpp mu ñëw rek sa bër dugal ko ci biir lu dul mu raxas leen ñetti yoon ndax moom xamul fan la loxoom daal euh, fanaan loolu même bu dee da doon wax ci wàllu euh, boo yeewoo ci ay nelaw waaye hadiisu Seydina Usmaan bi radiyallahu taala anhu loolu la commencé mu ne awa bi nga fu mu ne yonent bi alayhi salaam fa xasala si naa maraat Seydina Usmaan raxas ñetti yoon la laxas kaffayhi ñetti yoon après boo raxasee sa loxo sa tenq yi hmm, ñetti yoon wax nañ la amul ndeyjoor rek sàmmoñ dañ leen di boole raxasandoo leen nii ah waaye euh, xàllaale baaraam yi mooy euh, bay jël sa ci ginnaaw jël sa loxo bi teg ko ci beneen loxo bi ci partie euh, ginnaaw bi daal di xàllaale raxas noonu def noonu mu ne léegi nag boo defee lool sa tenq yi ñetti yoon nga daal di wastan wastanshaqa mu daal di def madmada mooy dugal li nga xam ne mooy ndox nga tànqaan ndox ginnaaw bi nga defee ñetti yoon sa tenq yi comme ni ñu wax nga tànq ndox dugal sa gémmiñ boo dugalee sa gémmiñ doo ko naan de nga daal di koy yëngal tamadmada mooy lool le fait moo tax bu ñu nee tamadmadatil hayyatu fi juhriha mooy gaan yëngu na ci biir paxam mooy yëngal gi nga ko yëngal dugal ndox tànk ndox ne guux ko daal di yëngal ah yëngal après nga yàbbi ko voilà te loolu doo ci dugal sa baaraam doo dugal sa baaraam bi boobu sa bëñ yi comme ni nga xam ne loolu léegi ñu bari lu ko def déedéet loo yonent bi saa saam du loolu la jàngale waaw waaye loolu comme ni waxoon rek mooy yonent bi saa saam laata julli laata mu doon jàpp da doon soccu waaw léegi nag lool boo dee da ngay dañoo rey sunna boobu ah <laughs> ab bidaa mooy waaw foo rey na foo jaar bi nga génne loo xamante ne nii moom bokkul ci mbir yi <laughs> waaw neewuñ nag ku ko def amoo jàpp mais yonent way sa sa moom masula jàppe noonu jël ndox dugal ci gémmiñ gi jël baaraam dugal ci biir bi bomb loolu masula am waaw léegi nag siiw ah la ah fay ah da jaaxle loolu ngay gis fu ne <laughs> ah léegi loolu détecteur la man lu ma ci man fii ma ne damaa créé dara ah saxaaba yi lépp lañ ñu leeral li yeneen tubaab saa saa nan la doon defe man noona da doon dugal ndox mi ci biir gémmiñ gi yëngal ko yàbbi waaw waaw noonu la doon def de loolu da ko doon boole ak li nga xam ne mooy istinshaq ak istintaar voilà ni mu doon def da doon jël benn tànkam lay jël hein min kaffin wahida waaw la doon jël benn tenqam la doon jël daal di def madmada mooy istinshaq dugal day day day day day guux enchaîner tenq tànk boobu ci bakkan bi bu dugalee ci bakkan bi jël loxo càmmoñam teg ci kaw bakkan bi def noonu geste boobu bés dawaale mu wàcc léegi mu yàbbi li nga xam ne moom la sexoon ci ndox mi nga xam ne moom la doon yëngal nii de la ko yoneen tibaara yi saar sa saam doon defe ci benn tenq la ko doon def waaw kon nag affaire baa ngi noonu léegi nag ah yow bu dee gisoo loolu man lu ma ci man dama wax rek li nga xam ne noonee la xadiis yi leerale te noonu moom mooy la yonent bi alay saatu salaam doon def ndax moom ni mu def ni Seydina Abdullah ibn Zayd wax xadiis bi mu ngi ci Saxiixayn mu ne yonent bi alay saatu salaam de su ginnaaw gi ci jàppam adxala yadahu dafa dugal loxoom ci ndox mi tànk mooy ut ci ndox mi fa madmada wastanshaqa min kaffin wahid yaf'alu zalika thalatha waaw dafa jël madmada wastanshaqa ta ku ne istinshaq mooy xëcc gi ngay xëcc ndox mi fiiru moo ciy tegu mooy istimsar voilà même bu ko waxul da nga koy xam ca yeneen xadiis yi leeral nañ ko mu teg euh, baaraamu euh, ñaari catu baaraamu puus beeg beneen bi ci kaw bakkan bi bu càmmoñ bi ci kaw bakkan bi daal di wàcce def noonu après yàbbi li nga xam ne moom la sexoon def noonu nag ñetti yoon al madmadatu wal istinshaq enchaîné ko loolu mooy li gën a dëgër même bu dee ne euh, euh, boroom xam-xam yi rahmatullah nañ cee wute ñenn ñi dañoo jàpp ne mën naa nekk comme Maliki rahmatullah rek mooy nga daal di leen euh, tàqali voilà mooy yow wa istinshaq da ngay madmada da ngay def guux comme ni ñu yëngal yàbbi defaat ñetti yëngal yàpp bi defaat ñetti yëngal yàpp bi daal di door a def euh, euh, fiiru daal di fiiru sarax nde ko bokk sarax nde ko mooy xëcc mooy istinshaq istinsaar mooy fiiru nga nga sarax nde ko mooy xëcc gi ngay xëcc ndox mi ci sa bakkan après fiiru daal di koy génne loolu ñoom dañ koy dàqale loolu mën naa nekk na am na xadiis tamit di koy wax mais li gën a dëgër mooy lii la yonent sallallahu alayhi doon def te loolu moom la xadiis yi gën dëgër di wane léegi nag boo defee noonu après nag ba léegi nii yii nii fi romb yëpp ki li gën a dëgër mooy yooyu ay sunna la raxas ngay raxas sa tenq yi istinshaq bi ngay mat mado bi ngay def ak istinshaq beeg istinsaar bi dugal ndox mi sa biir gémmiñ enchaîné ko ak sa bakkan ba pare fiiru yàbbi ndox mi loolu yooyu yëpp ay sunna la ay gëneel la yoo xamante ni ci jàpp léegi nag ñu ñëw nag ci li ci tegu mooy boo defee loolu nga daal di tànk ndox comme li Mawlana Ibn Abbas wax te ñu waxoon ko léegi radiyallahu anhuma ci Sahih Imaamul Bukhari wan ñu nan lay yonent sallallahu alayhi wasallam doon raxase xar kanamam mooy lan mooy léegi nag nga daal di jël tànk ndox wala bu dee robinet la boo ko tànkee sa sa boo boo tàllalee euh, nga duyandoo sa ñaari loxo yi mooy li gën nag def ko sa ndijoor bi sotti ci beneen bi càmmoñ bi yëkkati ndox mi. raxas sa xar kanam ñoom sa ñaari loxo yi boobu it amul ndejoor bi laay commencer partie ndejoor rek li nga xam ne partie càmmoñ ndax ñoom ngay raxasandoo waaw booy raxas nag xar kanam bi fokk karaw bi sa bopp karaw bopp bi amaale lu tooy ak sa côté nopp yi ndax nopp yi mooy catu nopp bi catu nopp bi fokk mu tooy ndax loolu lépp ci xar kanam la boo amee moustache wala da am li nga xamante ne nii Euh, mooy ay ay ay ay ay ay ay wala da ngaa am yoo xamante ne nii euh, sikkim la boo xam ne daa ñëw ba ci lex yi loolu noonu mooy foog nga raxas loolu lépp ba mu laal nopp ba bu dee sikkim la boo xamante ne yow boo taxawee nit bu la xoolee nii day gis day gis li nga xamante ne mooy sa sa sa sa sa sa der deru sa yaram bi loolu na nga koy raxas waaw il faut ndox ma àgg fa parce que minal muwajjah te yonent suñu borom da ne faghsilu wujuhakum li ngeen di jàmmaaroo seen xar kanam yi na ngeen ko raxas kon foog nga léegi nag bu dee nag dafa nekk bu dee dafa nekk loo xamante ne sikkim la boo xam ne dafa dëll mooy dafa duuf dafa rëy loolu lu aajowoo ngay bomb ci biir yi dugal ndox mi naan il faut mu àgg déedéet mooy yow raxasal ci kaw noonu rek hmm, ndo raay noonu ci kaw jeex na obligé woo naan way di dugal sa baaraam yi ci suuf di di xàll kii bi non non aajowoo kon nag loolu la nga def ko ñetti yoon mooy raxas nga sa xar kanam waaye da ngay raxasaale ba ci bu dee fii naan liñ naan sikkim ci wolof yow bu dee ne amoo fa saxul dara loolu da koy raxas sa suufu bakkan yi sa diggante bët yi tamit ak sa xef yi sa suufu bakkan yi paxu bakkan yi yooyu il faut tamit mu tooy voilà il faut nga paa nga raxas ba pare yow sa côté bët yi ci kaw ci suufu laata diggante fii sii yi nekk karaw geeg yooyu du tooy déedéet mu tooy te tamit booy raxas sa kanam nga def attention wu bañ a ñett boo ñebee sa gémmiñ ba pare di raxas loolu mooy yow sa mooy bàyyi ndax raxas boobu farata moom la suñu borom ne faghsilu wujuhakum te bu nga mooy am na sa partie ci yaram sa xar loo xam ne da nga koo ñebaale ba ngay raxas raxasoo ko léegi nag nga yàbbi déedéet mooy da ngay loolu waaw nga raxas correctement ñetti yoon nga def ko. loolu mooy première farata bi boo paree nga jàll ci beneen farata bi muy raxas bi nga xamante ni moom ngay raxas sa loxo yi mooy faghsilu wujuhakum ay wa aydiyakum ila al-marafiq boobu nag nga bañ a def erreur bi nga xam ne moom la ñu bari di def comme que dañ naan raxasoon nañ li may jàpp samay tenk kon nag ni may def mooy man bu may raxas li may def après bu may jàppaat damay ñëw rek tàmbalee fi takku jara yi mooy fi ngay takk montre fi jigéen gi takk ay lamam jëm kaw wala yow fi ngay takk montre jëm kaw déedéet loolu boo ko defee ma soo jàpp waaw parce que lu tax parce ko raxas bi nga njëkkoon a raxas muy sa tenk yi loolu du farata te farata bi la sa borom wax nga raxas ko mooy fi baaraam yi saxe ca baaraam bi baaraam bi boo tàllalee sa baaraam yépp sa loxo ca ba ba dina gudd gis la yooyu bu ci nekk ca foofu ngay commencer raxas jëm ci conc bi muy ci kudd bi waaw loolu nga raxas ko xalaale sa baaraami loxo yi waaw xalaale sa baaraami loxo yi yonent bi saa saam nag comme ni la waxoon sax da ngay day day teg loxoom ci kaw beneen loxo bi ci ginnaawam def ko nii xàll ko daal di raxas ñetti yoon benn loxo ci ndejoor bi ndax moom da doon tàmbalee ndejoor léegi boo paree noonu nga def ñetti yoon boobu nga def ñetti yoon beneen loxo bi voilà même ni nga boo mooy ñaareelu farata baa ngoog boo pare nag nga jàll ci beneen farata bi mooy masaa sa bopp masaa bi waxoon nañ ko sànq voilà bi nga xamante ne noonee la ko Seydina Abdallah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu comme niñ la ko waxoon sànq te hadis mu ngi ci ashaabu sunan al imaam Abu Dawud ak al imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi daal dinañ koy solo mooy lan ñim def dafa eh, ah, dafa masaa boppam wa adxala isba'ahu ta loolu mooy day jël loxo du teg ci fi nga xamante ne nii moom la taab la bopp bi commencé waaw ah,

comme booy ñaan li ngay tàllale sa baaraam yi sa loxo yi après nag nga def teg ci sa naasiya bi sa jubb bi mooy fi sa karaw gi sax ci ciy jëbi foofu nga teg ñaari baaraam yi nga laalala leen ñaari loxo yi ñu ñu laalante léegi nag nga commencé foofu hein sa baaraayu déy bi mooy puus yi nga teg leen ci côté nopp bi hmm? nga jëm nag nga commencé masaawu dem masaa dem ba ci doq gi moom na naan bada bi muqaddami ra'si dafa tàmbalee ci tàmbalewu boppam hatta dhahaba bihima ila ba muy demee ba ci doq gi summa ginnaaw gi raddahuma nga delloo wat leen ah ila al makan alladhi bada minhu ca bërëb ba mu tàmbale woon te mooy bi mooy naaqiya bi waaw foofu ci jëbi fa karaw ngay saxe ngi ñëwaat ba foofu delloo ko ba foofu loolu mooy masaanga léegi nag boo masaawee noonu ci saase ngay jël sa ñaari baaraam yi doo utaam ndox mu bees ci li gën a dëgër noonu ngay jël dugal leen comme li ñu waxoon asabba asababatayni wala asabahatayni voilà dugal ko ci sa biir nopp yi sa paxu nopp yi après daal di leen masaa comme niñ ko leeraloon sànk jël baaraamub géey bi mooy di ci gën a mag tey euh, tuuti mais gën a yaatu nga masaa ko sa kaw sa kaw nopp bi ah boo paree loolu nag nga jàll lool kon jàll nga fi beneen farata bi muy ñetteel bi mooy masaa bopp waaw boroom xam-xam ni nag d'accord nañ ne ku masaa bopp te masaa woo nopp loolu yàqul sa njàpp mais def nga loo xamante ne wuute na ak li yonent waaye saa saa doon def boo paree loolu nag nga commencé raxas sa tànk boo jëlee sa tànk di ko raxas hein nga jël sa tànk di raxas sa tànk hein da ngay tàmbalee ndejoor comme liñ la waxoon. bu dee sa tànkum ndejoor tàmbaleel baaraam bi gën a tuuti raxas taw def li Maliki yi di wax ngir génn ci xilaaf mooy eh, di xàll baaraamu tànk même loolu ñoom dañ ne loolu eh, bu dee baaraamu loxo dañ koo farataal bu dee yu tànk dañ koo sopp parce que te nekkul sax loo xam ne dañ la ciy solal parce que yu tànk yu loxo day fireeku alors que baaraam tànk moom du fireeku waaw mais yow loo ci man fexeel nga daal di koy xàll Hmm? moo gën pour ndox mi àgg man a dugg nga daal di raxas tàmbalee sa euh, baaraam bu ndaw bi ca ndejoor def baaraam yépp raxas tànk bi ba ci ndejoor bi ba ci cheville bi raxasaale ci suuf bu baax bul bàyyi benn lumoa benn foo xam ne ndox ma du falaal ndax ñooñ la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax waylun lil aqabi minan nar way waylun toskere ñeel na lil aqaabi te ndëggu tànk ya minan naar te safara seen wàll ci safara ba mu gisee saxaabaam ya leen ci ñoom daal di jàpp radiyallahu anhu ba tooyaluñ foofu noonu la ko doon wax moom yeneen tubaab yi saa saam comme ni ñu nee ci saxiixay kon nag loolu nga def ko raxas sa tànk noonu boo paree nga jël ñetti yoon waaw ngay sotti raxas benn sottiwaat raxas ñaar sottiwaat raxas ñett après nga jël sa càmm sa tànk ba ca tegu muy boobu nag. sa côté ndeyjoor mooy lan mooy baaraam bi bi bu mag bi bi gën a mag ah te nekk extrémité euh, te gën a jege ndeyjoor boobu ngay tàmbalee def ni nga defoon fële ñetti yoon nga raxas leen ba ci ndeyjoor ba ci ndeyjoor yi ba ci cheville yi boo defee loolu nga pare boo paree ak la ngay ñaan nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam doon ñaan bu paree jàpp ba pare moom alayhi salaatu wassalaam ne ashhadu an laa ilaha illa wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu waaw loolu ngay wax am na nag yokk bu ci am boo xamante ne ni allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin ndax yonent bi saa saa am nee na kenn du jàpp matal njàppam dëgg-dëgg dinaa ko bam paree mu wax baat yi ashhadu maa ngi seede ne an laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah ku dul yàlla wahdahu moom dong la sharika lahu point d'associé amul luñ koy bokkaaleel wa ashhadu tamaa ngi seede ne anna muhammadan te ne saydina muhammad de sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamam la wa rasuluhu te ndawam la mu ne ku def lii illaa lu dul futihat lahu dees na ko ubbil abwaabul janna buntu àjjana yi waaw dinañ ko ko ubbil hadith bi nag eh, imaam muslim moo ko solo waaye am na beneen yokk boo xamante ne nii am na allahumma isa eh borom ij'alni daal di may def min at-tawwaabiina ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy dellu di tuub di dellu dong ci yow waj'alni teel nag ma def min al-mutatahhiriin ñi nga xam ne yaa leen sellal sellal bu jéggi dayo waaw ñi nga xam dañuy sàkku laab borom bi di leen sellal di leen laabal laab bu jéggi dayo kon lii nii ci gàttal mooy lii yonent bi alayhi salaam wax lii mooy man tawadda ku jàpp fa ahsanal wudu mooy nga defe ko nii nga xam ne noonu la rote ci sax ci hadith yi te imam an-Nawawi rahimahullah am yum ci wax léegi nag ginnaaw bi summa ginnaaw ba waa ji defee lool atal jumu'ata mu dikkal aljuma loolu wax nañ ne du aljuma xam nga bés bi daa tudd aljuma bésu vendredi mais bul waxee lii mooy nga dikkal la nga xamante nii mooy julli yëpp waaw xutba ja nga fekke loolu fekk ngir julli dañ fay def moo tax suñu borom ne yaa ayyuhal ladina amanu idha nudiya lis salati min yawmil jumu'ati yéen ñi gëm yàlla bu ñu wootee ca julli bésub àjjuma est-ce que bésub àjjuma bi euh, bésub julli àjjuma kese lañ ñuy woote euh, julli déedéet fajar ji woote nañ ko <laughs> fajar gi noddukat bi bilaal bi du nodd noddukat bi muezzin bi du woote si léegi àjjuma bi même bu bu tàkkusaan jotee du ñu nodd ah, kay timis bu jotee du ñu nopp mais est loolu daa tax ñuy wax déedéet fii ñëpp xam nañ li ñuy wax mooy julli dañuy julli juma voilà heure boobu nga xam ne jëm jumhuur ulama dañ ne mooy heure tisbaar bi lay doon heure boobu mooy après zawalu shams ci lay am Hanbali rahmatullah alayhi ne mukk mais man naa am dëgg la mais mën naa am juste avant loolu it mën naa nekk voilà loolu ku nekk ak say dal li moo tax bul gis ay nit ñoo xam ne dañoo julli avant zawal nga naan ñii xool leen seen àjjuma ji baaxul wala iyaazu billaah ku la ne loolu loolu waroo ko wax loolu de mooy kon nee nga imaamu ahmad rahimahullah bu julli woon masula baax waaw mooy ñi jàpp lool ci moom ba di ko def buñ ko defee baaxul te loolu ci xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa ko jëlee kon nag il faut pas être benn borné jàpp leen rek jàpp ne yow ku jàppul li sa masab jàpp li waa ji def baaxul déedéet yow bu dee doyu la am na yeneen jàkka yoo xamante ne nii ñoom dañuy julli sa wàll ndab dem ci jàkka yooy da nga bàyyi yi ñu def li ñuy def waaw loolu mooy li nga xam ne mooy li jaadu kon nag fa atal jumu'ata mu dikkal aljuma ji mooy julli aljuma ja waaw te suñu borom ba mu waxee ne yaa ayyuhal ladina amanu ila nudiya lis salati min yawmil jumu'ah aw na ngeen gaaw ila laa fekk ji tudd yàlla bi mooy xutba ba waaw na ngeen ko fekke ba fekke la cay tegu muy julli ja waaw kon nag mu ngi noonu kon fastama bi ñëwee nag mu déglu wa ansata mu xerawlu cellantu déglu bàyyi xel li imaam bi di wax léegi loolu insha allah dañuy yem nii bii di ñëw insha allah ñu daal di dugg ci lii ak euh, euh, ak wax. ci booy julli ajjuma euh, euh, gis nga nag benn affaire am na gis nga yii ñu xerasa wax dootuñ ci jaarat insha allahu taala buñ gisatee benn xadiis buy wax ci yu mel nii duñ ci ñëwaat <laughs> waaw mooy kon euh, ñu yeman bi bii di ñëw ñu jël fastamaa wa ansata léegi cellantu loolu farata la wala lu man nun demee noonu ak kañ lañuy cellantu imaam bi buy nodd buy buy xutba ak tamit ci àjjuma ji Euh, ak loolu est nit mën na faa nekk di wax wala lu gis kuy kuy déconné di wax leneen lu dul wala di def lu dul noonu nga ne ko eh su waay te ñu bi day day day kii léegi dañuy déranger ko quoi voilà wala gis kuy kii nga ne ko mais day noppi leen est loolu am nga ci droit loolu ndax yeneen tubaab yi saa saa fii da ne eh, fa sastama mu déglu wa am satamu